a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillahil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du fayaquulul imaamu hujjatul islaam abu zakariyaa Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidi l-mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi asalaasu mi'a wa samaaniya wa salaasuun wa samaaniya wa salaasuun Allah Allah baabu karaahati wad'il yadi alal xaasirati fi salaah karaa baabu karaahati wad'il yadi alal xaasirati fi salaah kon ginnaaw bi jeexalee ci suñ jataay bii ñu génn ba léegi ñu ngi ci chapitre yu gàtt yoo xam ne daanaka chapitre bu ca ñëw rek benn xadis ngay am bu guddee ba gudd ñaari xadis waaye du yu am solo yoo xamante ne jar naa bàyyi xel waaw moo tax al imaamu daal di leen dajale fii rahimahullah ci suñ jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujjoon gis moo doon xadis mille sept cent cinquante et mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala amaa yaxshaa ahadukum idaa rafa'a ra'sahu qabla al-imaam an yaj'ala allahu ra'sahu ra'sa himaar aw yaj'ala allahu suuratahu suurata himaar walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis beneen chapitre ba léegi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa mbir yi nga xamante ne dañ koo aaye dañ koo tere muy chapitre trois cent trente-huit mu ne baabu buntu barëti sib wad'il yadi teg a loxo alal xaasira fi salaa di julli bon xaasira euh, mooy mooy mooy nii ma def nii vay xoolal bi nii nii mooy di julli def nii waaw léegi nag ni nga gisee lii léegi nag mu des ñiy déglu <laughs> lan mooy xaasira bon français peut-être da koy wax mooy fan hanche mooy foofu voilà mooy fi ma mooy en mooy hanche mooy gis nga sa yi léegi nag nañ ñëw wax loo xam ne moom daanaka <laughs> noonu laa ko mën a mooy gis nga sa yi sa sa fàmb gi ah sa yi sa wet yi cot yi côte fa mu jeexee nga xam ne boo boo solee tubéy waaw kay boo solee jiin wala yére wala fi ngay takk ceinture gi ci ndigg gi noonu nga xam ne. mooy foofu nga xam ne dangay booy sëgg day day lemu nga man foofu di lemu ci ndigg gi nga mën nañ teg sa loxo di ci gaa yi def ay ay kii entrainement di def ay ay ay ay ay ay nan ay muscul ay lan bo musculation ay loolu am nu mu tudd waaw di di échauffé wu wala réchauffé wu la ñuy wax échauffé wu doo ci wax baax na réchauffé wu wala échauffé wu échauffé wu ah, sont comment e ah avant ngay commencer la mooy échauffement réchauffé wu nag ah kon bon échauffement kon waaw ah, kay ah Diouf jazakallahu xayran léegi mooy eh, eh, ndigg li noonu mooy ci sa suufu fi sa paar yi te kuy takk sër fa muy takk sër bi ci jigéen wala kay takk ceinture wala kay sol yére fa nga xam ne bu yëgatee tubay ji fa muy tegu foofee mooy nga jël nag say loxo sa loxo ndejoor bi teg ko ci sa côté foofu noonu bu côté ndejoor bi jël bu càmmoñ bi teg ko ci beneen bi nga xam ne après sa loxo yi ah <laughs> nga def noonu comme gaa yu jaaxle yooyu rek ngay gis léeg-léeg alhamdulilah ñu taxaw def noonu quoi. jàpp seen ndigg li li naan tuwaa kii lu muy dox di jàpp ndigg nii voilà pas daa jël ndiggam def ko jël loxoom def ko ca gannaaw ndigg li mais mooy ci ansi noonu ci suufu euh, euh, fa <laughs> euh, kii ya jeexe dem ci bassin bi waaw diggante fa biir ba jeexe fa biir bay naqaroo voilà ba biir ba bala ngay dem ca naq ba naq frontière u naq ba ak biir ba mais nag ci côté yi loolu mooy xaasira voilà léegi nag tere buñ tere nit ki hmm? Euh, muy jël loxoom di ko teg foofee ci biir julli waaw <laughs> ah, dinañ gis nag ci biir xadis boroom xam-xam yi li ñuy wax bon yenn yi bu dee ne loolu wax la ju doyat euh, que bu dee loolu la est kon léegi kon tere bi kon day yem ci julli kese waaye fii daa préciser ne non ci biir julli ndax xadis bi loolu la wax léegi kon ñu ñëw <laughs> muy indi benn xadis ba léegi xadis yi yëpp da ngay gis ki ko indi mooy Seydina Mawlana Abu Hurayra cinq mille trois soixante-quatorze cinq mille trois soixante-quatorze cinq <laughs> mille trois soixante-quatorze hadith <laughs> waaw waaw wal mukthiruna fi riwayatil athar abu hurayrata yali ibnu umar waaw la imaamu suyuti wax radiyallahu anhu ne ñu gën a ëpp lu ñu nettali ci hadith yonent bi alayhi hurayra mooy tête de mooy premier ki ci tebu mooy bunu Umar di Abdallah ibn Umar bunu al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' kon muy hadith 1752 mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha anil khasri fi as-salam muttafaqun alayhi voilà kon hadith baa ngoog mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha aaye na tere na anil xasri jël say loxo teg ko ci say ans ci sa ndigg la foofee mooy liñ la wax léegi fi salaa ci biir julli waaw au lieu yow bi ngay julli soit ñi nga xam ne jàpp nañ ne satlu loolu dañ koy mooy wàcce sa loxo wala nga def xabdu mooy jël sa loxo teg ci sa dënn bon léegi nag selon xanafiya yeeg yooyu ñuy teg ci suufu jumbax bi wala ci kaw jumbax bi waaye hadith yi daal li ñu gën a kii mooy ci dënn voilà en ci man def léegi mooy defoo ci yooyu benn yow la nga liggéey mooy nga jël nag teg ko ci sa hanche yi noonu mel ni ku jaaxle taxaw yi nu ku jaaxle te ne da ngay dëggay diwo yaaleeg sa borom tabaraka wa loolu nekk loo xamante ne nii lu yéeme la moom la yeneen saa salaam di tere nii waaw mu ne na kon loolu tere na anil xasri dina ñëw léegi ci tur yi nga xam ne riwaayaat yi ni ñu ñëwee selon xadiis yi ndax du Seydina Abu Hurayra kese moom moo ko nettali radiyallahu taala anil anhu wa ardah léegi kon dane al imamu abu hurayrata radiyallahu anhu no muttafaqun alayhi la wax léegi laaj bi mooy est ce que ñoom dong ka solo ñu ne déedéet seen al imamu hmm, ahmad ibn muhammad hmm, Allahu ah, moom daal dina koy solo na ko noonu al imamu abu dawuda ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ah léegi loolu après nañ gis affaire yi ba après dinañ xool euh, li nga xam ne moom la al imaamu Tirmidhi moom bi mu ko solo wayu li léegi al imaamul Bukhari ñaari bëb la ko ñaari bërëb la ko indi mooy benn bërëb la sax mais da leen a taqale ñaari xadiis yi daf leen a taqale muy abwaabul amali fi salaa baabul xasri fi salaa voilà la ko indee moom al imaamul Buxaari rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne haddathana Abu Nu'man mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abu Nu'man ah di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Abu Nu'man al-Basri siyo woon ci Aarim rahimahullahu taala génn àddina la 223 qala mu ne haddathana Hammad mu ne nente na Hammaad gis nañ ko jotaay bale mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'il al-Basri al-Azraq al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina la 98 génn àddina la 179 rahmatullahi alayhi an Ayyuba mu jëloo ko ci Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina la 68 génn àddina la 131 ca Taa'uun ba rahimahullah an Muhammadin moo ko jëlee ci Muhammad Muhammad ibn Sirin bu ñu jooyalee Muhammad turu Seydina Muhammad Muhammad ci riwaayekatu solo ko to hadiis yi muhaddisuuna yi ñu ne Muhammad kese point waaw Muhammad yii nga ne non loolu nag la parce que Muhammad yi ko tudd saway <laughs> loolu dina am benn problème li lay wan vraiment ñooñu jantu njolloor la quoi waaw jantu njolloor la parce que quand même ñi tudd Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu baree ci ci ñuy soroo xadiis bu léegi bu ñu nee Muhammad keppet yem ci ñépp xam ne diw lañ ci jublu kooku mooy Muhammad ibn Sirin allah al anasi al basri waaw waaw bokkoon ci kilifaay taabi'in yi xaritu al imam Ah, alxasan ibn yasaar albasari ñoo dëkkoon foofu fële nekkoon seen jant njolloor jamono muy muhammad ibn sirin gane àddina ci xilaafu seydina usman la 33 génn àddina 110 di magu ñi nga xam ne mooy xafsa ak ñoom maabad ak ñooñu radiyallahu taala hmm? anu ak anas ibn sirin tamit frère am la an abi hurayrata mu jële ci sayyidina mawlana abu hurayra alhafidul yamani ad-dawsi génn àddina la cinquante neuf rahmatullah radiyallahu anhu qaal nuhiya anil xasri fi salaa mu ne nuhiya terenees anil xasri fi salaa mu ne terenañ li nga xam ne mooy alxasr fi salaa ci julli yi noonu la ko ëndee fii <laughs> waaw am na yoo xam ne nag beneen bi par exemple imaamul Buxaari bi mu ci ëndee bi bi mu ci teg dana haddathana Amr ibn Ali é eh, kii moom gën nañ ko gis quoi mu ne nettali nañu Amr ibn Ali ni Amr ibn Ali ibn Bahr ibn Kathir as-Sayrafi al-Bahili al-Basri Abu Hafs mooy dal al-Fallas sëriñu waa Kutubus Sitta dañ ko gën a gis moom voilà xaritu ñoom imaamu Ahmadu rahmatullahi alayhi gane àddina vers les années soixante génn àddina deux cents 49 rahmatullahi alayhi ah génne fële addina ci euh, surra man raa allahu akbar qaala mu ne haddathana Yahya mu ne ki nekk moo Yahya di seen sëriñ bu mag bi di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan Abu Sa'id al-Basri rahimahullahu ta'ala gane addina 120 génn addina 198 rahimahullah an qaala mu ne haddathana Hisham mu ne nettal nañu Hisham muy Hisham ibn Hassan al-Azdi mawlaahum al-Qurdusi Abu Abdillah al-Basri génn àddina li nga xam ne mooy cent quarante-six rahmatullahi alayhi an Muhammad bi qaala mu ne haddathana Muhammad moom Hisham mooy Muhammad ibn Sirin mi nga xam ne moom lañu gis sànq an Abi Hurayrata mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala nuhiya an yusalliya ar-rajulu mukhtasira kon gis nga fële lan dane nu euh, nuhiya anil xasri al xasr fii mu ne euh, tere nañu ki nga xamante ni te moom la imaamu Nawawi fële nag dane anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam naha anil xasr kon am nañ moowu xasr am nañ beneen fii muxtasira mooy mu jël daal di koy def ci anchi euh, noonu jàpp ndigli loolu mu ne noonu léegi kantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i s-salaa baabu karaahati l-ixtisaar fi s-salaa mu ne wa haddathanii al-Hakam ibnu Muusaa mu ne te nettali na ma man dong di imaam Muslim al-Hakam ibnu Muusaa al-Qantari mu ne ki ma nettali mooy sama sëriñ di al-Hakam ibnu Muusaa di eh, ibnu Abi Zuhayr Shayrazaad al-Baghdadiyu Abu Salih al-Qantariyu an-Nasa'iyu al-asl al-Bazzazu as-Simsaru az-Zahidu rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente-deux qaala mu ne haddathana Abdullah ibn al-Mubarak mu ne nett ki nga xam ne mooy Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih <coughs> waaw waaw bi yi na ma ko waxe daa <laughs> waaw ñu jar ma ko sax bi di ma wax ah, noonu la ah doon ma coroxaan ci bee noonu la <laughs> ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawla Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani yu nga xamante ne moom jumi'at fii xisaalul xayr mboolem yiw yëpp dañoo jagaloo ci moom mi mu gane àddina 118 génn àddina 181 rahmatullah alay mu ne ha taxawal ma ñëw man imaamu Muslim di la beneen jàllale qaala mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ah mu ne nettali mu sama beneen sëriñ bu siiw buñ koy gis tout le temps muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cent trente-cinq rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Khalid wa Abu Usama Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nekk ci ñaari sëriñam la ko jëlee mu ne nekk Abu Khalid di Sulayman ibn Hayyan al-Azdi Abu Khalid al-Ahmar al-Kufi al-Ja'fari yu gane àddina 114 génn àddina vers les années 190 am na ñu wax lu gën a néew lool ne 189 wallahu ta'ala a'lam mu ne wa Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala al-Kufiyu gane àddina cent vingt et un génn àddina deux cent rahimahullahu taala mu ne jami'an ñoom ñëpp an Hisham mu jëla ci Hisham gis nañ ko sa mooy ibn Hasan léegi moom an Muhammad gis nañ ko mooy ibn Sirin an Abi Hurayra radiyallahu taala anil jami' anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an yusalliya ar-rajulu mukhtasira waaw mooy annahu naha ken yoneen sa san de tere na an yusalliya muy julli ar-rajulu waaji muxtasira nekk koo xam ne mu ne wa fii riwaayat Abi Bakr loolu lii mooy <coughs> riwaay ki nga xamante ne nii mooy bu njëkk bi wa haddathani al-Hakam ibn Muusa bu dee bu Abu Bakr ibn Abi Shayba bi boobu moo moo indi comme li Riyaad bi indi fii dane wa fii riwaayat Abi Bakr eh, qaala naha Rasulullah sallallahu mooy li ci tegu eh, an yusalli salaam tere na góor gi bu dee góor gi nag jigéen gi ci la non amul mafuma ah. nga ne non waaye jigéen goo xam ne day julli des noonu moom jël loxo yi teg ci aas xanaa loolu dara newu ci ku la ko wax ah ku la ko wax loolu ci la góor ak jigéen ñoom ñee pa ñoo ci yem kon mu ngi nii xadiis bi lii mooy tax léegi nag taxawal tuuti nañ taxaw an an naña taxaw tuuti mooy gis nañ riwaaya yi ah anil xasri alxasr kon dañ koy woowe mbir mi waaye naha nuhiya an yusalli ar-rajulu muhtasira kon beneen a ngoog ah. ba pare am na yeneen riwaay yoo xam ne ñëw nañu ku mel ne al Ismaa'ili yi comme l'imam al-Hafiz Hajar rahimahullahu taala <coughs> ah, daal di indi hmm? imaamul hafiz ibn Hajar avant loolu nee na muqtasiran bi wa fi riwayatil Kushmayhani boo demee al imaam al Kushmayhani moom ni mu ko soloowe boobu da ne muqassira kon am na muxtasara muxtasira boobu ak naha anil xasri ak lan muxassiran yooyu yëpp di indi même bi mu ne wal Nasaa'i al imaam an-Nasaa'i soloo na ko muxtasira bi ziyaadatil musanna muxtasira waaw comme bii rek comme bi ñu am fii mais imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom daa mel ni riwaay bi mu yoroon mutaxassira la ne woon moo ci ne woon ndax dane qawlu mutaxassiran fii riwaayatil Kushmayhani muxassira bi tasdiid daal wala Nasaay muxtasira te ñun riwaay yi ñu yor ci imaamul Buxaari yii ñu yor moom mook bu imaamul Nasaay bi ñoo niroo mooy muxtasira moom la naan imaamul Nasaay yokku na ci bi ziyaadatil musanna mooy yokku ci taabu am au lieu mu def ab taa diggante xaadi ak bi. alors que mene qawlu mutaxassira kon nga am mutaxassira muxtasira anil xasri hein ak muxassira nga am ñeentango mu ne walil ismaili ñeel na al imam al ismaili rahimahullah min tariq sulayman ibn harb ci yoonu sulayman ibn harb ibn bajil waaw rahimahullah qaala foofu mu ne hadda foofu dane haddathana hamad ibn zayd qaala qiila li ayyub Ayyub ibn Abi Tamim Kaysan as-Sakhtiyani al-Basri mi ngi sànk ci càllale yi dañ koo wax ne ko mais inna Hishaman rawa an Muhammad ne ko Hisham ibn Hasan de soloo na ci Muhammad ibn Sirin jële ci Sayyidina Abu Hurayra qaala mu ne naha an al-ikhtisar fi as-salat waaw mu ne yene Sayyidina Abu Hurayra nee na dañoo tere an al-ikhtisar fi as-salat waaw fa qaala kii ne Ayyub ne innama qaala taxassur waaw mooy taxassur la wax moo au de kaddu ixtisaar mu ne wa kaana sababu inkaari ayub lafdal ixtisaar li kaw nii yufamu maanaan aaxar gayru taxassur mu ne li tax ayub ibn abi tamima ibn kaysan as-sakhtiyani al-basri rahimahullah biñ ko nee hisham de noonu la ko solowee ci kii muhammad mu ne doonoonoo pas pas pas ixtisaar parce mu ne li tax mu bañoon loolu mooy Euh, day loolu parce que nit ñi dañ ciy dégg beneen maanaam mu wuteeg ak taxasur teg dëgg-dëgg parce que daa moo bi day tekki leneen tamit te dinañ ci ñëw léegi bu ñuy gis waat waaw loolu lu muy tekki dëgg-dëgg parce que Imam An-Nawawi moom tranché na Muxtasara <laughs> eh, dinañ ñëw moom xool li mu wax voilà pour nga gis nan la tranché waaw bi moom itam tudd na lu jiitu Imam na Hajar euh, façon ni ko boroom xam-xam yi tekkee mu ne lii moo gën a dëgër mooy li ñu wax léegi war bi ñuy tàmbali. kene mooy jël say loxo jàpp ca hanche teg ko ci sa jàpp ci sa hanche yi noonu waaw mel ni ku leen téye loolu loolu la loolu la léegi euh, mu ne léegi nag ah <laughs> mu ne waqad fassarahum léegi ñu ñëw nag ci waa muxtasira lu muy tekki ak lool muxassira mutaxassira al ixtisaar loolu mais kàddu gi ñëw ci xadiis bi imaamul xaafiz ibn Hajar mu ne waqad fassarahu ibn Abi Shayba an Abi Usaama bi sanad al-mazkuur mu ne al-imaam ibn Abi Shayba moom daal dina koy nettali ci sanad bi nga xam ne càllale bi nga xam ne moom lañ tudd lan la wax foofu <coughs> jële ko ci ki nga xamante mooy Abu Usaama gis nañ ko sànq ci sanad biñ tudd léegi fa qaala qii fa qaala fiihi nee na wax ci biir ne qaala ibnu Sirin mu ne imaam ibnu Sirin dafa leeral al at-taxassur wala ixtisaar mutaxassir loolu mu leeral ko ne an yada'a yadahu ala xaasiratihi wa huwa yusalli mooy nit ki li nga xamante ne nii mooy loxo daal di koy teg ci ancham yi fekk mu ngi julli fekk fekk mu ngi julli fekk mu ngi julli voilà léegi mu ne wa bi daalika Abu Daawud mu ne ci lii al imaamu Abu Daawuda Abu Daawuda mu ne imaam Abu Daawuda ci lii la daldi dogu as-Sijistaaniyu rahimahullahu taala ndax moom bi mu ko solowee ci kitaab xam nga wax nañ la bu soloona ko ci kitaabu salaa tafriiqi abwaabi rukuu'i wa sujuud baabu rajuli yusalli muta muxtasira foofu al imaam Abu Daawuda rahimahullah bi mu indee xadiis bi ah, ah, moom bi mu indee naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil ikhtisari fi salah mu ne qaala Abu Dawud moom mooy wax mooy wax moom mooy wax <laughs> voilà ne Abu Dawud nee na yaani yada'a yadahu ala xaasiratihi mooy nit ki yada'u yadahu mu teg ay loxoom ala xaasiratihi ci hanche noonu jàpp ko noonu loolu la ko moom la imaamul haafiz Ibnu Hajar rahimahullah di junjuni ne imaam Abu Dawud moom lii tamit la dëgëral que ne. Euh, euh, euh, muxtasira en fait lii lay tekki ah voilà lii nii lay tekki tekkiwut leneen kon nag ginnaaw lii léegi ñu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñaa nekk al imaam al xaafis kon gis nañ Abu Daawud al imaam moom li nga xamante ne noonu la ko waxe moom waaw moom daa ànd ak ñene mu ne wa bi daalika jazama Abu Daawud mu ne wa naqalahu Tirmidhi an ba'd ahli al-ilm mu ne imaamu Tirmidi wax jii ne loolu mooy al mutaxassir mooy ku jël ay loxoom jàpp ci hanche mu ne imaamu Tirmidi Abu Isa rahimahullah loolu mu ngi ko nettali toxal na ko jële ko ci lenn ci boroom xam-xam yi imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa hada huwa al-mashhur min tafsir lii nag mooy lii siiw ci mutaxassiran muxassiran loolu lan la ak ixtisaar lan lay kon wax na la li gën siiw léegi nañ ñëw imaam at-Tirmidi moom waaw comme ni ko waxe at-Tirmidhi rahimahullah moom ci Abu Kurayb la ko jële moom itam sëriñ waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Ala mu ne haddathana Abu Usama gis nañ ko an Hisham ibn Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurayrata radiyallahu anil jami' anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yusalliya ar-rajulu mukhtasira imaamu Tirmidhi déglu mu ne wa fil baabi an ibn Umar waxoon naa la imaam Abu Hurayra kese moo ko solo mu ne buntu bu mel nii hadiis bu mel nii al imaamu Abu non kan ibni Umar ah ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma daal dina koy indi daal dina koy solo léegi mu ne mu ne xadiisu abi hurayrata xadiisun xasan mu ne abu xadiis sayna abu hurayra bi na xadiis la boo xam ne bu baax la waqad kariha te nag sidna ba'du ahlil ilmi lenn ci boroom xam-xam yi al ixtisaar fi salaa mooy ixtisaar kàddu googu mu ne wal ixtisaaru léegi imaamu euh, at-Tirmidhi daal di wax nag lan lay tekki mu ne an yada'a ar-rajulu yadahu ala xaasiratihi fi salaa mooy nit ki di julli jël ay loxoom jàpp anche yi jàpp ndigg gi wa kariha ba'dhum mu ne daal dinay sit ñenn ñi sax an yamshi ar-rajulu muxtasira waxuma la ci julli kese nit ki di dox def loolu jàpp ko noonu mu ne way ruwaa soloo nañ an na iblisa keni iblis mu yées mi ida masa masa muxtasira <laughs> kene iblis buy dox noonu lay doxe day dox jàpp kii di di wëndëng wëndëngi di wëy <laughs> iblis lay sàn kàccoor ku mag bi <laughs> kon imam imam kii noonu la wax léegi nañ xool nañ nañ laata ñuy ñëwaat ci imaamul xaafiz ibnu al al bu al al al xajar ginnaaw bu ñu waxee lii de moo gën a siiw ci wax yi léegi lañ xool imaam an-Nawawi ci al-Minhaj moom lan la wax